suratul hadid yi saaru weñ bi ñuul makk yëngu ko jëm makk la aw ma doon yëngu si jamono ko jëm ñun samaanun juróom ñett la mu wane doon ak ñaar fukk aaya ren bii kaafee bisimilah façon yoo xam ne ci tudd tudd góor rahmaani gadaay xéewal mi ne ma mi laa ko ñëpp ci àdduna yàlla yi mi gadaay xéewal mi laa jaalaat la. sabba sellal na lillahi yàlla maa fi samaawaat na ci asamaan juróom yaar wala lépp lu juróom yaar lépp lu nekk asamaan ak suuf li ngi sabba yàlla. mu neex ko mu naqari ko amaa gëm yàlla ñooñu ñu ngi sabal yàlla tawam ñu wedd yàlla yi seen roxo ñu sabal yàlla ñoo bañ woo moom moo di aji mag ci ala ci moom ala ci sara ci jëkkëram loolu ñaan na ko mun ko sama waati góor asmaan juróom yaar wala lépp lu juróom yaar yéen dana mu dundal fu mu nam ma dundal woyu mi ci tamuy rey rek moo dundal nit ki ba ko sopee moo koy rey bu digam jeexee rek woowa moom xabiirun aji atam la maa ràkk ci lépp def yàlla moomu lu nekk rek dara la tëlu moom yàlla la wolu di aji njëkk de jëkk ba fi dara newut yàlla rek fi newoon de te moom amut ak tàmbaliku suñu yëm asali jëkk moo nekk mës a dañ wala di aji mujj de yàlla ay mujj yëf yëpp bu jeexee yàlla rek fi def def loo xam ne amul dayore ak xamam ñàkk musu ko jiitu de ak xamam ñàkk du ko mujj di mukk de ku def ku dul moom ku dul moom soo xamee am na li ñuy séntu jamono yoo xam ne dana lu mooy yàlla rek wa zaahiru yàlla mooy aji feeñ ci kat dina ci tegtal moo gën a feeñ sax tegtali yàlla feeñ ndax dara nekkul ci kawam sàng ko dañu sil maxa rek wal baatinu moom a di aji nëbbu moo feeñ moo nëbbu ndax lu dul moom nekku fa jooju laa saxal wéet ak yàlla wéet nga xam ne moom la bëgg yàlla yépp di wut buñ xamee melo yooyu rek daal di xam ko yàlla rek alim aji xam la moom bi turi ci lépp lépp yàlla xam lépp lépp nag moo njëkk moo mujj moo feeñ moo nëbbu te laaya la ñu te takk jumla yëpp bu mubtada bi maarifa xabar bi maarifa maa fi ne loolu ak takk lay jariñ de bu woo maarifa la ndawal maarifa la li ci xaasam yëpp maarifa lañ bu ne mooy ndawal wax na ne kenn du ndawal mooy moom de laaxiru noonu zaahiru noonu baatiru noonu moom fadduut boog yow yaa faddu rek toskare sa bon bu woo moom la fii mooy buur bi nga xam ne alxames na mu. samaawaati asamaan juróom yaar wala laa juróom yaar ci sa juróom benn fa yàlla moo bind àddina fii dale ci bésab dibeer ñam ci bésab àjjuma ma mu jublu aras jublu aras nga xam ne mooy yàlla maanaam not na aras not na aras lu mu tekki aras a gën a màgg ci mboolem lim bind su fekkee wax not na ko lu dul moom waxi noppi loolu mooy li ci waaw bi wala sugu rahmaan moo def li ci waaw ci araf mboolem bi ñu ñu yërëm yëpp ci ron araf lañ nekk kon nag yàlla yi nga xam ne moo di yërëm ci araf la wàcc de ndax li dara araf jëm suuf ñoo soxla yërmande yàlla mu dana mu xam maa yàlla la dana mu xaraw lar ci suuf yàlla lépp lu tàbbi ci suuf muy taw muy niiw buñ ci denc yàlla xam na ko wamaa yàlla jaaxle dana mu génn di naat ci suuf gàncax gu sax ak ngàll yi ne ci suuf lépp yàlla xam na fu nekk wamaa yàlla jaaxle dana mu wàcc dina sama yëpp ci asamaan lépp lu wàcc bàyyi ko ci asamaan ci yërmande yàlla ak mbugal yàlla xam na ko wamaa yàlla jaaxle dana mu xéer ci asamaan lépp lu xéer ci asamaan muy jëf ji yu jaam yi jëf muy ñaaw te yu jëf lépp yàlla xam na ko. woowu moom maakum aji naka la mu ànd ak yéen yàlla ngi ay na maa kuntum sa fu ngeen nekk fu ngeen nekk yàlla nga fa nekk yéen kooku neexut a nëbbu bu la wax dana lu mu teree mën ngaa faddu def ko te du ko gis wala du ko dégg kii nag moom foo ne mën fa nekk yow. wa maa yaaru jaay dana mu xëy ci asamaan lépp lu yëg ci asamaan muy jëf ji yu jaam yi jëf muy ñaawte ji yu jëf lépp yàlla xam na ko. woowu moom maakum aji nekk la mu ànd ak yéen yàlla ngi ànd ak ay na maakum tum sa fu ngeen nekk. fu ngeen nekk di yàlla nga fa nekk ak yéen kooku neexu la nëbbu bu la waxee lu mu tere mën ngaa fàddu def ko te du ko gis wala du ko dégg kii nag moom foo ne mën fa nekk ak yow wala yàlla fàttiru ñu ay gis la mu naa tax ma la ñu def ko lépp looy def yàlla koy gis moo tax ku ko def mu gën a xeebu ci ñi ngay nëbbu de sooy def ñaawteef da nga koy nëbbu sa kem kattan am na ñoo xam ne. bëgguloo mukk ñu xamal la genn ñaawteef boole ca yàlla de te moom mën la koo réer moo tax benn xale ni jigéen boo xam ne ci yàlla yi baax yi la bokkoon benn waaye mas man koo sakku de mu ne ko tëjal buntu yëpp ba bu ñu kenn gis mu daal tëj buntu yëpp benn desul ah mu ne ko def na ñaari buntu foofu nga tëj leen mu ne ban ak ban mu ne ko bi dox sama digganteeg yow ak bi dox suñu digganteeg yàlla na nga tëj buntu bi dox suñu diggante yàlla wu ñu yàlla gis ah maa yow itam luñ def ñun ñaar ñëpp bokk nañ ko gis man nag tey kenn ñuy gis daal du ma def li ngay ko def ndax yàlla ngay gis du nekk ba pour jamono def na na delloo loolu ñaan na ko mulku samaawaati góor a asamaan juróom yaa wala rek suñu juróom yaa ba pour jamono def na delloo lu mu waroon liggéey de laay jëm ci yàlla moom moom asamaan ak suuf seen bit te lay delloo de bu keroog ñu doon xëccoo moom danañ ko baax moom loolu ñu doon mu xarfe lay la guddi bi naari ci bëccëg loolu jikki yi wàññi jikki yi loolu ñu doon mu xarfe naara bëccëg ci guddi guddi guddi fukki saa ak yaar la yi tan dana wàññi ñetti saa ci guddi doon ba ci bëccëg bëccëg bi fukki saa ak juróom guddi bi juróom ñeneen ci saa yi tan mu delloo aat ba ñam bu ñu ci nekk nekk fukk ñaar mu fab ci saa ñaar ci bëccëg dolli ko ci guddi yàlla ñu mën a def loolu te xaaj bi bokkoon ci guddi mu dolli ko ci bëccëg mën ngaa muus ba xam ko ci te man loolu mën naa dekkal ku dee rek woowa moom alimu aji xam na mu gisaat si dóor la ni ci xol yi te yàlla ñu jékki xam sax li nga def ak li nga wax li nga fas ci sa xol ak la nga bóotal xam ne kenn xamu ko yàlla moom xam na loolu rek. amiloo dëggal leen bilaay ci yàlla wa rasuuli ak ab yonentam gëm leen yàlla ak ab yonentam te sax leen ci gëm wa bi ma jaalakum jala mu def leen musta'rafiina ngeen ñu wutal fii moom te alal ku ci moom dara yàlla la yàlla moom ci dëgg-dëgg yow nag buutu nga ko jaaral ci coobareem kon nag bu la nee sadaxeel waaye moo ko moom ba dëkk bi ñooñu amoo gëm nañu waan fa ko dañ dundalee na sama sama ni naa faam loolu ñu leen ak juróom yoon kabir mu bu dee aji màgg rek di nga wàcc ca xaret tamboo dem amul dara lu mu yóbbu de xare ba te fanweer yi ñu lañ ciy soxlaal benn sàndarma sax yónent amu ko pour ko xare bi ñu yóbbu mu ne ko yóbbal xare bii gàddu naa la aljana dinaa Usmaan ne yóbbal naa ko ci junne gëlëm yi sa yi sa joxe gëlëm yi sa naar góor ak seeni lal teg ak seeni teg joxe naa junneeri bi door sotti li bi dooree ci kanam yonent yonent bi xam li bi ko jéeri naa walaay maa bara of maa baala baagal yow maa jëf dootu ko lor gannaaw kay yàlla man gërëm naa ko yow it nañ ko moomu la laay ñu tagg waaye ñu nga xam ne solo xëy na ñu am nañ yoon bu màgg fa yàlla de wa ma lakum ana doom yéen laa tu'minuuna ba dëggalu leen billaahi ci yàlla wa rasuulu te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yad'uukum dana mu woo leen di tu'minuuna ngir na ngeen gëm bi rabbikum ci borom seen wa qad axasa te jàpp na mu moom borom bi miisaaqu suñu ko dale seen te yow ma arastu bi rabbikum lu tax bu ngeen gëm yàlla te yàlla yónni leen yónni leen ab bu taggen yonent yàlla muhammad ma di ma arastu bi rabbikum ana fu ngeen di mbaa ma ngeen di mën a def nag bay deyaat in kuntum def nekk yéen moom ñu ne di way gëm moom boo allah ni mooy buur bi nga xam ne yuna si lu dara mu wàcce ala bii ci jaamam ci Muhammad ayatina alquran ayatina laa bayinaat yi di way jibli yoo ko jokkum gën mu génn leen mina sulumaat di tukke ci kéefal yéen noonu jëm ci gëm yàlla way na laa naka yàlla la rawoofun aji ñëwet a rahim aji yëram lamu bikum ci yéen jaam yi rek wa ma lakum ana jaay ci yoonu yàlla moo na ngeen di def ba du ngeen saraxe ci yoonu yàlla mooy laay saa ji nak la ñaari yàlla miraasu samaawaati doon na asamaan juróom-ñaar wala nekk juróom-ñaar te leen seen yëf bu leen saraxe lu ngeen mën a def dinaa leen way yéen ñëpp ba ngeen dee ma doon leen rek kon nag may gi matu ko rek laa yastawi nemotit minkum ci yéen man am baqata sabaqanamu min qabil fati ci njëkk fatu makata waqaata la xam xare ulaayika ñaare gaay asamu ñoo ñoo gën a màgg daraja tam ci daraja de mais dinañ ci ñaaya am fa xooloo dundee leen nañu ñun baalu ca gannaaw waxaatu ba seen xale ñi nga xam ne àndoon nañoo yonent ba ci jamono gën a xari dundale seen alal lu jiitu fa du Makka ñoo ñoo ëpp daraja pour ñoom de ànd ak ña gëm yàlla gannaaw ga itam te dundale seen alal itam am nañ yool waxul leen képp ci ñaari kuréel yi waaw laaw dara na ko yàlla alhamdulilah jàll de ñëpp a jàll lañ jam naa waaye ñu njëkk ñaa gën a sore wala yàlla xabir waa ji xam na mu bi ma tàmbaloon seen da ngeen jëf parce que dana leen ko fay def man sax na lii ana kan bi kaata yokku dana mu lebal laa la xabsal lebal parce que mu ko dee ak yërëbal. pour que xorom ba woo ana koy lebal yàlla lebal bu rafet mooy sadaka alalam. yàlla su dana sadak leb lu tax nit su ñëwee ne la may ma nangam. nga may ko ko loolu séntu ne dana la fay waaye su la lebal mën nga lebal ko dana la wóor ne mi ngi laa naan ba dana la fay moo tax yàlla tuddee sadax leb ba mu wóor ne dana la fay ana koy lebal yàlla nag lebal bu rafet mooy nga sadaxe ko ci sa teeg bakkan doo ko jàpp ne loo perte la gëm yàlla rek tax nga génne ko def ko ngir yàlla xam ne pertuloo fayu baaye foofu te mu fulande ko lawoon ñaar ko soo demlee yàlla daf la ko fulandeel benn fukk wala benn juróom ñaar téeméer yàlla dafa wàcce laa ne man jaa abil hasanati fa lahu asru amsaalihaa ku def benn yiw yàlla fukk la koy fay yonent ne allahumma zid ummati yàlla dolil sama xeet mu ne masalu dinañu Alxuraan waalaw fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin nga xam ne benn la juróom-ñaar téeméer la lañ ko fayee yonent ne allahumma sil ummati ne yàlla doori sama xeet de mu ne man doon yuqadu laa qardan hasanan fa yudaa'ifahu ad'aafan kasiiratan ad'aafan kasiiratan moom ëpp na juróom-ñaar téeméer yonent ne ba tey allahumma sil ummati de mu ne innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri hisaabin muñ ko dee yàlla dana leen fay fay boo xam ne ah, amul lim de yonent fa wax ne gërëm naa wala woon ñaan na ko moom aji sadaqa ànd ak ful yooyu ak juróom yor kër yi moom bu dee aji tedd dafa bor moom de yool bu tedd alaxira rek lay am addina lépp yàlla mën a may may ga teddu ndax dana ko laxas moo ci sabab wala mu jaarale ko ci beneen loxo mu ñëw ci yow teddu alaxira nag yàlla fa lay mayal boppam de may nga bàyyi ko ci moom kenn jaaroo ko kenn mënu laa ñaax nu ma yàlla mu tedd mi rek moo la ko moo tax may alaxira rek moo moo tedd uskur jàngatal yow ma tara bés ba da nga gis al mu'minina way gëm ñi góor wal mu'minate way gëm ñi jigéen yasan dana nox dana dox nuuruhum leer seen bay na ay diin ca kanam seen pencam yàlla ba nga xamee ne ña nga fal nga jaam ñuy jaar ci kaw siraat la goo xam ne moo gën a xew ci ngóor gën a yëngatu jaam gën a ñëw jaasi te am na juróom-ñaari pom pom bu ne ndoxam waaw juróom-ñaari junne jihaad la te ku ne dana ca jaar soog a dem aljana jullit ñi ñoom ñu jaar ci siraat seen gëm yàlla ga dafay soppeeku leer nday joor ak càmmooy euh, buñ dëggee seen waaw leer ga di fay safara te borom siraat fay wax gaawal jéggi yow jullit gi sa leer gaa ngi fay sama safara si. boobu ay maa ngi ñu naan ci rajo Jokalante ñu naa leen. busraakum ak dëgg dëgg seen al yawma tey jaraaf ñuy toolam te bii dina daw ñu sax dañuy gis gannaaw yoon ñu naan waaye dina nit mu ñëwee bee see ak dëgg daal jana waaye te loolu moom mooy saw sama mën ca xalaat yi mu gën a aji màgg rek yow ma yàqoolu bés ba dana wax al munaafiquna naafiq yu góor wala munaafiqaatu naafiq yu jigéen yi des na ñaan ñaan amunoo gëm nañu kuntu wana seen leen jëm ci nun kat naqtabis bu jumu li noorikum ci leer seen boo xamee ne def nañ siraat ci kaw jaanama te muy lëndëm të te wëñ la goo xam ne gën a sew ci góor gën a yëngatu jaan gën a ñaw jaabi ci liñ ñoom seen leeral leen leeral ci kaw siraat de seeni tànk du mooy siraat de yéefari ñoom buñ bëggee dëgg rek ci lëndëm googu foofu la ñu daanoo ci safara naafeq yi nag waxoon nañ laa ilaaha illallaah Muhammad rasuulullaah di jullee doon nit ñi te gëmuñ yàlla yàlla it fay de bañ tegee siraat rek ñoom ñoo leer naka jullit ñi ba tegu ci kaw siraat ba nekk ci digg ba seen fay ñu naa jullit ñi ah geesu leen kat ñun kat suñu leer fay na geesu leen ñu naa ñu leerlu ci seen leer bi ndax tamit suñu leerlu min warikum ci leer seen kii la waxee irji'u dellu ca gannaaw seen ci àdduna parce que tamit fàttali leen noonu leer dellu leen ci àdduna wuti leer kat leer ci kaw siraar adduna rek lañ koy fàggoo ba bëri ba tafe fee bay na wum diggante feneen di sóori ci safar ba naa fekk dañuy wax nag ñeent leen ñu kat ñun suñu leer fay na ñu daal di def tafe ci seen diggante jiw ñu ñoo waxat gisatuñ sax jullit ña faal loolu ñu na ko baawul bunt baatin hoo bii dem bii aji rek la ci moom rahmatu yërmande kafe joo xam ne ca biir yërmande fa nekk ñaar jullit ñi mooy aljanna wasaay roo bitteem kese naa fekk ya ñu tëbëri ak ña tëbëri wàllam xaaral mu mbugal waaye bitti ba mbugal rek fa nekk yu naa doon moom dara ñu waxal leen alam nakum ndax nekkul woon maa kuma ànd ak yéen ci ñoom ñu naan doon ca àddina lu ngeen def ñu def ko léegi ngeen bëgg a dem ci ñun xaaral ñu ne bale aanaam ah ah wala kenn ku lu fi nekk yéen fatam tum napp ngeen am ko ku may bopp seel wasala bas tum te ngeen mu ñandiku ci gis ñaari xew-xewi jamono. war ko tudd. mawlaakum safaraay nga naan safaraay nga moom mawlaakum mooy delluwaay rek. wa fi safar na am na dugub yàlla waaye ba dem safaraay rek. alam yaa ngi kooku lu ko waral wàcc na ba ku toxaat yu bëri nag. waaw ba ñoom ñëpp ñu ay mbooloo. bu wane alam yaa ngi ndaw jotut. léegi nag ñoom ñoo ñu amoon gëm nañu am tax bu waral yàlla ku loolu mooy ko seen zikr laa rek ñu fàttali ci yàlla. commencé balaa nga wàcc na mu ne la ko si la la wax xaar bi ndax xar bi wax seen ci yéen ngeen ngeen jëf dem ci yàlla nag seen xol yi jëlaat yàlla dina ko am wala yaa ko woon te buñ nekk këriñ la ni tam naa ne wutul ci taw bi xam ne ñoo la ñun xam ngeen dëkk buñ mel ni ñoo dem defaral fa taala fa yaa naa yi ñoom la ko dig ba fa xamal taw ak lu mooy xol seen wax ci leen aji bari ñun ñoom fa ko ko ci ñu ko yàlla yàlla moo xam ne na la la yàlla yi gëna mu dundal la fu ba dama ci ak dana waaw asal naa fi demee mu nekkul ñaar la laajal saa fi ñaaw xaaral daal la ko booyee saa fi doon ak gàttal de. dina ma sànq dina nekk waaye fa dafa ñu góor la wala ma sànq xaaral ñu waaye fa dafa ñu jigéen. waa xaral dina ko lebal ma ñu laa xaaral dara xaaral mu guddaa jafe. yu baax def na fula de loolu ñaar la yem saa fi yow de wala mu ñaar la yem ak yoon yow xëy mu guddaa ji kat ma yaa jàll. wala fi ñaar nga amoon gëm nañu guddaa ji jaay wala guddaa ji yoonam tam. guddaa ji dina la jaay ku mu ñoom ci biir xaw ma di dëgg laa ko ñëw de استودع ويستهيد عند ربهم فبرد لهم أجرهم يوسعهم ونورهم عن يأتهم ولسنين يكفر بيسن وكسبوا في النار وبيعاتنا جاءوا ربهم أولئك من يجاء أبو جهل نارهم جهل لك أعلم وقعهم أنما يعلم الدنيا أجر من لبعض نبيه لا يكون فلا ولا يكون الطاع وسنة نطاع وتضاعهم أبوك لبينكم تجمدهم وتقطع تقابلهم أن يقتلن في الأوائل الجديد ولو لا يجدهم دم على من يرمى من يجعلنا di juddoo Korega layamu mooy Pogam Korega am na amul benn bànneex lawu boo amee juróom-ñaari at di leen lawu mooy Pogam am na borom am nañ ca bànneex ba am juróom-ñaari at ci muy teew ak benn bu daal di bëgg taar ak qualité te ba am juróom-ñaari at jaar bu ñaar bu teew ak juróom-ñett mu daal di bëgg puukare bëgg alal bëgg ay doom de ba amati juróom-ñaari at waaw muy fanweeri at ak juróom waaw su ko defee nag su yàlla bëgg ci moom aw jiw nag. mu daal di jàpp nag dellu ci boromam de ndax adduna bi nga xam ne moom la leen kër kër yëpp dama tane xaalis bi ca wax kaw la ah jërëjëf yëpp loolu moom ak faara way bay la nafaat loolu dañ ko xam de su ma yëyee di topp mu woo de adduna lépp lu la fi yéen mi ngi mel ni taw bu taw gàncax gi sax jëf jëf jëf jëf ci ginnaaw du mujj lu may woo xonk waaye du boobu rek daal di tàkk ko naka la maanaam lépp loolu ci adduna rek noonu la ñu def ba xalaat ñu daal ko mu xorom rek a tànk suma yekkoon tax mu nekk mu taalam di pënd ba fi laa di jaay waxira asaabam bu fa di mu daay itam ba ma xulat man mbaam ñu daay mu tudd fa yàlla wala waa moom gërëm ngir wala yaa du laa di dund baax na ilaa ma taa xuroo nga rek ba def wax nga dem saa di ko jiitoonte leen ilaa ma xulat jëm ci mbaa mi nga mu kuntu kala borom seen wajan sina ka jana arwaay aayam ka am ci samaay jam yaay asamaan wala ya suuf de jëkkante leen jëm ci mbaa yàlla jëkkante leen jëm aljana aljana ga nga xamante ba yàlla na ni asamaan suuf bee moo gën a yaa waaye loolu moo gën a yaa suñu jamono ji def te bëri mooy que xaaral na ko li ñoom ñoo ñoo amoon gëm nañu bilaay bi yàlla wala suuf yaa si yonent bi daal di topp loolu yëpp Abdoulaye mooy ñu ko yóot ñu dama jox ko mu ne sawa mu sawa wala yàlla ko fàtte mu ne borom de ay ñu daay ci màgg maa afaala jot na mu nit que min mu fi bëtt ci laa la mu ci bëre ci laa di ci tuur wala ñu am ci tuuti jaayam ci bakkan feenam ci laa ci taalim daa yàlla nekk la ci téere ñun xam ne am na fa aaya dëkk bu ñu ci njëkkale lépp lu jot nit ci àdduna ci wala ci jëmmam yàlla ko dogaloon ca afal du jiitu lu koy fayal de lam ah, mukk fokk maam lum dogalu doon dara mën na tax maam dina faa yu dara loolu yëpp naa maa la waa yàlla de li ma yàlla loolu ngir ñu leen jàpp ala maa faa kum kala faa xamu leen soo xamee ne lépp loo am rek dogalu yàlla ñoom ñu ma da yéen a ma soxla a yéen parce que yàlla yéen yéen a ngi fi yëpp. yéen dañuy àgg si saa yéen. waaw xam naa ko wàcce ma amoon nañ ne ma ci taal ak yéen taya lu yaa ngi tax wa maanaam da waa ci njëriñ li naan ñëw ñu de ren bi ñëwul dara yaa ngi ci njëriñ li ci ñëw ñu de moo ëpp njëriñ ci lu yàlla bind moo moo ci gën a yomb kenn leen ci ma xarane yàlla yàlla lépp loo xam la nekk daf koy loo am njëriñ nag daf koy jafeel lu gën a am njëriñ ci àdduna mutlaqan xam ngeen lan la mooy jaww ji ñuy noppi kenn mën da dund lu moy ci jaww boo amoon fenn saa rek suñu amul jaww ñëpp deeradoo moo tax jaww moom duñ ko jaay fenn gouvernement bu dàq dañu tas xelam dañu tas jaww ji gannaaw jaww lañ bu ñuul gis nga lañ bu ñuul jumtuwaay yi ñuy liggéeyee yëpp lañ bu ñuul la jëlee jërëjëf béykat bi jëlee jumtukaay yu mbéy sàmmkat bi ministre bi buur bi rafetkat bi ñëpp ci yéen ñu ne ñu moo gën a yomb lépp lu ñuy jaay toog di nga jëndee fukki dërëm ci yéen di ñuul soo bëggoon jënd dara mu ngi bëri daye kon nga am lu yàlla yombalee yéen di ñuul gannaaw yéen di ñuul ndox moo gën a ñàkk solo ci lu ñu am. waaye bu ñu ko ñàkkee moo gën a foor lu ñu loo mën a gis moom bu ñu ko jaayee xaw wala bu ñu ko jaayee jaay ko njëkk yomb. métier yi yeneen ci métier ñoom mooy seen cafaan ba muy wàcce Adama daf ko jox métier ko wéy leen ci métier yi ji moom bala leen na ko man yàlla bu kenn jaay ko diine jënd ko àddina mbay ak tabax ak ràbb ak nguur ñooy cafaanu métier yi. mbay lu tax doomu aadama yàlla nañu def leen ñu mën a dund te duñ moo tax duñu war a bay duñu lekk yëpp di mbay lañ jëlee moo ca tegu ndax doomu aadama am nga ñu bàyyi mën a dëkk ci jaww ji mën a dëkk ci bitti rek ci doomu aadama am déedéet foog mu am ñoom mu dëkkee moo tax sabab itam ci métier lu ca tegu wax ndax doomu aadama mën na def yaram mu ne mu jur gi fokk mu am lu mu teg ci dërëm moo tax ab di métier li ca tegu mooy nguur ndax doomu aadama mënuñoo dëkk lu may ci mbooloo mënuñoo tasaaroo dañuy booloo ba def mbooloo def dëkk mën a mën a nekk mbooloo nag buñ dajee am ku tooñ moroom ma tax nguur war nguur gu sampu ku tooñ mu dimbale kañ tooñ ba mu jox ak ay yéen tamit ci yéen ñoo ngi ca bàyyi na ci yëpp nag ci lañ ko ñëw la ñuy dimbandikoo. wàllu yaram a baaw ak yéen a xam yàlla nag man ngeen trop mu dimbale ko. moo tax loolu wax yéen a ngi tëdd ci fadu. su laa waxee waaye xaw ñu naan ñu dëggal la moom ñu naan la mu ci góoram rek. wala ko yaakaar naa yéen ñu ma woon na waam. wa Ibrahima Ibrahima. wa jaaraama tam def tur la ci waa ci njëkk seen. ñu boole yonent ba wa kitaabaat yi ñu war a def fa minhum ay naka la ci ñeme seen muhtamin aji jub wa kasirun ay aji bëri minhum ci ñoom faaw ko looy jéem nañu topp yàlla rek su ma toppee naa topp ma toxal ñun de ala ay jéem seen biir suñu naa ci yonent bi wa toppee naa topp toxal bi neefa ci neefa ci Mariama te eh, loolu Mariama gannaaw yonent yooyu yëpp yàlla yéen yonent yàlla neefa rek moom mu ci gannaaw yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam waaw gannaaw am jox ko lim bi la lim bi ci wàcce ci moom kër lim bi wajaal naa tontu bi xulóo bi dañu leen ci xool ñaañu ci tabax topp nañ ko raxbatan yërmande waraamatan ak yërmande waraam baa ñu itam ak leen rabbe sadama arabu ñu sant ko yàlla def leen ñu ñoo xam ne ñu ci yërmande lañ ay xaaram ci dóor ba ne ñun ñëpp cofeel la leen am leen tuuti na ci jàmm ñëpp ñun ñëpp nañ toppante tuuti na ko jàmm matale ñoo topp laaj bi nga xam ne ñu ngi koy def ba ñu leen ci jawaar nekk ci jàmm yi loolu moom yàlla wàcceewu ko noo ko xamoon seen bopp. is ko damaa sant nañ ko man kat am naa farat farataaliñ ko ay ci ñoom yàlla mosu ko farataal ci benn téere ñoom ñoo jël jëloon day rek fasal ko seen bopp. illaa soog def nañ ko istixaari waaye laa ñu fas yéemaane ngërëmal yàlla waaye nag bañ ñu soog loolu ñu dem bëgg yàlla gërëm yàlla rek xëpp moo taxoon ñu ne ñoom loolu duñ dem ci jigéen duñ bañ na ko ci àdduna nañu dem rek di jaamu yàlla ba dee. sama ko nag. ak xanaa ca dëgg dëgg sàmm labéew yi ñoo ko ba noppi mënuñ ko matal nag sàmmuñ ko ci ñoom Xibaar yi ñu wax ne catholique lañ ñëpp waxuñ dëgg catholique Xibaar def na ba adduna ak ñoom adduna te ñu ñu jëlee yàlla nañ ba xayma la xaymaane nañ ba waa Xibaar la Xibaar ñu bu ñu topp dara jaar na nañ jaamu yàlla loolu waxut benn nguur ñu doxal loolu. fa aatee naa koy jox xale si ne ñaaña amoon gëm nañu ñun si ñoom te teewul ñoo teg wax dëgg yàlla ñu bëri ñun si ñoom parce que fa la ñu ñu topp yàlla. ñoo xam ne ci wàllu ñoom laaj yàlla naa leen fay de waaye ñu ci gën a bëri ñëpp ay saa saa leen de yaa yoo xam ne ñu ne ah man maa ngi leen daañu ko alquran ya gëm yéen ñu gëm Isa ci takku naa ragal leen yàlla de waaye ñu doon gëm leen dërëf yi ñu jëloon tamit ci Muhammad yoo ci ko mu jox leen ci xëy na ñaari yoo mu daa ma ci cër maa ngi waaye ña tam def lakum ña leen nooram ne tam soo doon da ngeen dox ci moom ci kaw saa waaye pour tam baax lakum ña leen de wala yàlla xamoo ma ñu bañ la mu ñeen de xajam rek mu may ñeem la mu leen de dem na yàlla yooyu yëpp yàlla yàlla ma gis na xam am ci taam ñu kaw rek am na tam di leen gis laa doon naa tam ñoo laa ci dara min fa lillahi ci ñu ubbu ñu xam ni mu yàlla yi moom ci dara yàlla ko moom di ko jox ku ko soor waaye fab la am na tam gën yéen bi ati laa dina tam ci loxo yàlla ñu ci dana mu jox ko ba ñu taxaw mu soor de wallaahi yàlla kon xam ni mooy borom gën a alaasi bi la yaa ngi màgg de